yow xanaa xamoo médecin bi médecin bi nga xam ne day opérer wala médecin yi nga xam ne dañuy opérer benn waay boo xam ne il faut moom dafa laaj dafa laaj il faut période opéra opération bi da war a jël durée trois heures temps wala quatre heures de temps alors que ñu ngi commencé buñ ko mënee programmer ci bëccëg gi boo xam ne diggante euh, suba gi ba tisbaar bi jot dañ naan leen programmer ko foofu mais bu dee mën na nekk lu dul heure takkusaan la te bu ñu ko tàmbalee tiis ji dina dugg fekk la ñu nekk ci ñooñu dañ leen naan médecin yi da di opérer du jur gi waaw bu dee ne il faut ñoom ñëpp ñu sëgg ci ñii di ñaw fii ñii di def nii noonu la ñuy def dañuy ñaw biiru waa ji di teppi côté kër beeg yooyu tey julli allahu akbar ku nekk di def li nga man te amul nañ jublu xibla ku nekk fa nga mën a jublu parce que il faut ñëpp mën a ñoo féete doo fenn sinon yeneen côté yi waa ji mën naa bakkanam mën naa dem kooku dañ naan ko julli li def loolu daa léegi yow bu dee kooku la wax ci jamono jooju ci ngay xamee la gravité wu ñi nga xam ne ñooy wax wax lu ci diine léegi surtout suñu réew yi mooy de ñu ne gaa yi ah garaawul waaw bàyyil ba wàcc boo wàccee nga julli loolu amul ci diine ah loolu amul ci l'islam enguro ko waaw yow daal demal liggéey tisbaar tàkkusaan timis boo wàccee gée ñëw sangu reer ba sa biir koll koll bi fees wala ba ngay julli yaa ngi teg mbir ma muy tàng reer ba sa julli bi yëppan ca reer ba nga taf tafee yëf yi daal di euh, asalaamaaleykum ñëw nag euh, euh, tiim reer bi di naan tëll di dóor xam nga loolu yëfi caaxaan la képp ku la wax wax na la lu wuteek li am loolu lu diiney l'islam waaw ah, inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta la borom bi wax julli borom bi nee na daa nekk te du dañ di nekk lu ma imposé teg ko ci way ngëm yàlla yi loo xam ne dama ko utal ay waxtu yoo xam ne yo yu borom bi définir yónni Seydina Jibrilu alayhi salaatu wassalaam sadihatul isra keroog bi joxee julli juróomi julli yonente bi alayhi salaam Makkatul Mukarrama ci al isra wal mi'raj ci rañaan gi te suba la Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam ñëw jiite yonente bi alayhi salaatu wassalaam wan ko waxtu yépp ndax am doole gum am fa fa borom bi ngay caaxaan naan sëriñ diw ma ko wax ustaad diw ma ko wax day caaxaan laa wax waaw day caaxaan de day caaxaan moom lay dugal ci yoo xam ne yow di nga xam li yoneen wax ci julli tàkkusaan après yow nga bàyyi ko parce que bi wala wax na maamam nekk ku ko soob léegi daa teggi ci waxu yonent bari saa sam dara wallahi tegguwu ci dara waaw wallahi ci dara man taraka salata al asr mutaammidan faqad habita amaluhu waaw képp ku bàyyi julli tàkkusaan tay ko jëf yëpp yàqu na léegi nag lan nga may xalaatal ñu ne le marié wala la yi moom la mariée femme bi kat dañ koo maye tey la bésu céet gi dafa mat wu moo tax du julli am na yoo xam ne dinañ jàpp mais man ngaa jàpp après jàpp tëj léegi bu jàppam tëjee du dem du du du jàppi ay waay parce que daal maquillé na léegi daal euh, gaa yépp a ngi fi muy summee ko solo ko summee koo ko solo ko summee koo ko sol léegi loolu daal tax na léegi ñu ne ko léegi nag bon euh, boobaa julli ji bàyyil waaw ba xew wi jeex xam ne grande commerçante yi fan yi nga xam ne léegi moom <laughs> boobu laa gis Sénégal boobu xaw ma ko woon ba ma fa mujjee deux mille vingt deux <laughs> waaw xew yi day dem ba trois heures du matin quatre heures du matin parce que gaa yi commerce yi ak jaay femme de affaires yi jaaykat yi ah bëgguñu tamit marché ba raw leen dañuy liggéey ba pare ba ñibbi seen kër sangu ah ba set maquillé wu def lépp lu leen yàllay tere génn def waaw mooy li leen yàllay tere mooy wala tubdu <laughs> bu ñu wone waaw waaw zinatawun nag bu ñu wane seen taar yi laa wax lu dul ci seen euh, boroom kër yi loolu nag la leen yàlla tere waaw te defuñu ci dara ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi la leen yàlla tere wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha <laughs> waaw temps yi ñu ngi ci suuratul nuur bi ci tafsir bi waaw <laughs> démb rek <laughs> waaw ci ajuma ji mu ngoog te bu ñu fi nekk di wane seen ak seeguñu ci ñu nga woon ca ifki waaw mais mu ngi ñëw bu ñu nekk di wane seen taar yi waaw lu dul seen jëkkër yi ah eh, wala ma zahara minha la ca feeñ muy loxo yi xar kanam gi ak loxo yi jeex na tànk yi bokk ci yàlla tere nga naan dangay ngay décolleté génne sa dënn ci biti maquillé wu maquillage yu fort waaw ku ñuul kub boo ko gisee mu ook ndax lan mbir mi mu def moo garaaw waaw ñu defal ko ci loo xam ne day melaxaale mu naan rey fu ne yow moom tàmbalee nga sëb sëy mooy yàlla ak ku la ci ne barkeel saway na la ñaanal barke ci lu baax waaw dinañ la ñaanal barke kay waaye nag tàmbalee nga sëb sëy ci lu xaram ak képp ku la ci jàppale waaw ku ñëw ñi ci gën a sàggan moom ñuy nuyu góor yoo xam ne dagañu leen di leen biis waaw séet ba moom boroom séet ba moom moo koy mooy mujjee jot soxnaam waaw góor ñi fi ñëw yépp dinañ ko biir waaw waaw félicitations wala euh, que Dieu bénisse ce nangam ak nangam ma ne caaxaan <laughs> non ñun léegi avec yi boo koy wax dañ daan saa xanaa extraterrestre la du wallahi yéena ma gën xam ne du ma extraterrestre waaye nag waxu yonent bi alayhi salaatu salaam moo dëggu te mooy as-saadiqu masduq moo waaw bada al ghariba wa sayaudu ghariba fa tuuba lil ghuraba waaw bii dafa tàmbali ci tumuranke dina delluwaat ci tumuranke waaye nag fa tuuba ndaatal tëllëm fa tuuba shajaratu tuuba texe garab goo gële ña koy kennoo ëllëg texe ñi nga xam ne bu l'islam bay tumuranke ñu tumuranke ànd ak waaw nga xam ne mooy eh, eh, sa ya'udu eh, al-ma'ruf munkara li nga xam ne moom lañ xamoon ci diine day mujj képp koo ko wax mu mel ni lii yow yaa ngi koy doo yaa ko fi njëkk a wax waaw mel ni lu ñaaw nga wax alors que ñoom lañ nekk mooy gis mais comme que nag ida kasura al-khabath bi yonent bi saa saa waxoon mu am waaw yonent bi saa saa waxoon sayyidatu Zayd ummul Hakam bint Jahsh radiyallahu anha soxna waaw waylun lil arab min sharrin qad iqtarab waaw tostare ñeel na kukku malheur ngir jullit ci li nga xamante ne mooy mbon goo xam ne mu ngi jege ndax futiha al yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hada ndax ubbi nañ waaw ca barrière ba ñu defal yaajoojoog maajooja di gog e magog lu toll nii ab wërngal ci loxoom bi nga xam ne moom la defoon waaw waaw mu ne ko ya rasulallah an nahlaku wa fiina wa fi eh? ndax dañuy alku te baax gi nekk ci ñun suñu biir mu ne naam ida kasura al xabath waaw alkade ma ne man naa am day baax ñee ngi fi wa fiina an nahliku an nahliku wa fiina as-salihun qala naam a kasura al xabas yonent way saa saam ne waaw bu mon lawee te wallahi comme niñ ko waxoon dañu gis hadith boobu laqad alima allah anna al xabasa qad i'tam waaw qad qad kasura waaw borom bee ñu dina xam wallahi que ne mbon wasaaroon na ci kaw suuf waaw booy wax i jaay jàpp ne sawaay daa eh, eh, extraterrestre la wala nangam la wala moom bu mu wax wala wamee wax kan moo may teree wax <laughs> waaw la hawla wala quwwata illa billah li tax moom law mooy ñi yor dëgg ñoo nopp ci may terrain di caaxaankat ci ñoo occupé le terrain ak fokat yi ak ñi nga xam ne dañ dañoo jàpp ne xam nañ te xamuñu ak ñi nga xam ne xam nañ sax waaye daa bari lu ñuy ah dëgg lii la de waaye ah nu ñuy def inna wajadna aba ana wa quraysh ñu leen jiitu woon di wax ba léegi moo fi am ñun de dañoo fekkoon suñuy baay ak suñuy ndey ak suñuy maamaat ci lii waaw nan lañuy def waaw te loolu moo gën a yées ku yàlla jox xam-xam mooy jox na la leer waaw nga jël jox la ampoule ab torche boo war a niitoo ci lëndëmu àddina nga jël torche bi dóor ci wu xeer toj mu toj nga nekk ci lëndëm ngeeg gaay di sëmbale wal iyaazu billah te looloo fi bari waaw mooy sa leer gi nga yor muy xam-xam bi boo ko waxul nit yow defal li la war al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar leen yekk te rek lu bon léegi buñ la déggee loolu nekkul ci sa loxo alhamdulilah buñ la dégluwul newul ci sa loxo waaw kayfa ma kayfa ma yakun alhamdulillah ala kulli xaal lu man di demee ma ne daal la ñuy sant ci xaal bu jeex na waaw léegi nag buñ gisee lool kon nañu bàyyi caaxaan léegi mu des boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim man taraka salata al asri faqad habita nga Seydina Burayda radiyallahu anhu ci xare lañ ne mu xaw a niir nekku ne leeru ko ne mooy am na leer ne tàkkusaan bi jot na waay comme que mu ngi niir bu ñu fi nekkee topp xare bi ba euh, comme ko gisuñu jant bi bët bi gis dugg te jullooñu mooy kon te pourtant ci xare lañ ne mi ko dégg ci yonent bi saa saa te arraawi adra bima rawa ki ki nga xam ne moo fekke solo xadiis ci yonent bi saa salaam firi ba muy jox xadiis bi te wutewul ak xadiis bi man li am ba def dafa dem ci li xadiis bi wax loolu moo gën a topp ko waxu képp kenn ku ñëw ci gannaawam di wax loolu règle la bu boroom xam-xam yi di wax te lu leer la ci jihaad lañ mu xam ne tàkkusaan ji dugg waaye niir na xamuñu fan la tollu ak timis gi di jege xam ndax xamuñ ci dara kon mu ne gaaw leen waaw bakkiru bi salaatil asr gaaw leen ñu gaaw julli julli tàkkusaan bi waaw ndax kat yonent bay saa saam nee na man taraka salaatal asr faqad Allah waaw kon mu ngi noonu de bañ nekk di yittewoo xare bi suñu xel dem nag yi la daloon yeneen ci bare saa saam xam ndax du liir seen xel masula génn ci jaamu yàlla gi ci lañ newoon ci wàllu jihaad gi waaye beneen façon bi muy julli bali tàkkusaan bi seen xel da koo fàddoon ndax xare bii ñu jàkkarloo nag kuffaaru Quraysh ne seen alliés yi ci waa Ghatafan ak ñu la tuddaloon léegi wal iyaadu billah kon Allahu akbar boroom xam-xam yi rahmatullah am ñoo xamante ne nii ci wàllu xawaari yéeg yooyu ñuy benn kuréel boo xam ne boroom ahlul bid'a wal ahwa feeñoon ci l'islam bi te am nañ ba léegi xawaari yi turbee jóge mais am na ñoo xam ne pas-pas boobu lañ yoon ku def bu mag ci jullit ñu ne yéeféer na waaw ñuy tegtaloo ci xaris bu mel nii naa ne eh, <laughs> lii mook la borom bi na wa man yakfur bil imaani faqad habita amalu benn la képp ku weddi ngëm yàlla gii di l'islam kooku jëfam yëpp màbb na ñu ne voilà comme que lii itam jëf kon lii day wane ne bàkkaar bu mag day tax waa ji ne parce que quand même li tax yonent saa sallam ne waa ji bu defee mooy bàyyi julli saa ba mu génn loolu mu tax mi daan tay ko loolu bàkkaar bu rëy la waaw damay liggéey sama liggéey ba nangam voilà doy ko du ma am kii nangam ak nangam ma ne lay caaxaan waaw lay caaxaan la lay caaxaan la julli boo la tolloon fenn moom ngay njëkk waaw bala maa am la nga yëg loolu julli laay sama julli yi nan lay def moom xoola ibnu abbasin waaw habrul umma wa tarjumaanul qur'aan al bahr waaw waaw cousin yonent bi salaam géej gi foo réew xeet bi anhuma xam nga moom mujj jamonoom dafa filma xamoon nga loolu mooy bi muy génn àddina aveugle la woon dafa dafa silmaxa woon doon loon gis nekkatuloon njàccaar gumba la woon non voyant la woon te li ko teg Seydina Ibn Abbas bët yi dafa commencé muuru ñoo dil ko benn médecin médecin bi ne ko man sa lii nii allah mën naa koo faj waaye nag mooy dangay toog xaw ma ñaata jour jour la wax vingt-quatre heures boo xam ne dama lay opérer bu ma la opérer nag mooy ci xaal boobu ngay nekk gis nga boo ci paree yow boo xëy affaire bi di def muy wér mu ne ana naka laay def ak sama julli yi mu bañ ne loolu du ko nan laay def ak bu boobaa te pourtant kooku sharia ci boppam mënoon na ko may ngànt ne kii li ko dal bu defoon lii mooy julli yiñ la wax fay bu ngeen mënula julli salli man man naa julli tëdd waaye loolu mu ne déedéet gis nga ñoon fi leen julli moo tax it xoolal kan mooy tudd euh, xam-xam kan mooy tudd tafsiru alquran hadith yonent bay sa saam ak cell lu dul doo tudd mawlana ibn abbas abdallah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bi yonent bay sa saam ñaanaloon ne allahumma ah allahumma ah faqihhu fi din wa allimhu ta'wil ay borom bi tabaaraka wa ta'ala ibn abbas mii maa ngi ñaan man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga déggloo ko diine sew sew bu sew xew ah, dégg-dégg bu sew ci diine nga may ko waaye nga may ko mën a interpréter sa téere bi allahu akbar gis nga ñoon niñ meloon moo tax it ñoon ñooy jant njolloor ñoon ñooy royukaay waaw waaw léegi kon ñooñu ne xawaari ji <laughs> nga xam ne ñoo génnoon ci Seydina Ali ibn Abi Talib indi fi ay xare ba mu xare ak ñoom waaw Yonent bi alayhi salaam digge woon pay bu rëy képp koo xam ne xare nag ñoom waaw waaw génn nekk ay dissident nga xam ne protester kese esprit révolutionnaire kuñ fitii ba ñu tegu tamit ñu bëgg laa xeex nga jóge fi sàpp daal diine ji loolu la ku def bàkkaar bu mag ñu ne waa ji la léegi deretam dagan na nañ ko rey ba noon lañ faata Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi radiyallahu taala anhu wa ardaah waaw ñu ne kon lii yeneen saa sala wax ci hadis bi ku bàyyi julli tàkkusaan sa jëf yàqu na waaw day wane ne kon képp ku def bàkkaar bu mag lépp loo jëfoon yàqu na te dootoo jullit waaye loolu dëgërul waaw waaw waaw waaw moo daal imaam ibn Abdul Barr comme ni ko imaam al-Hafiz ibn Hajar waxe mu ne mafhumul aaya wa man yakfur bil iman faqad habita amalu képp ko weddi ngëm yàlla gi mooy lislaam gi sa jëf yëpp màbb na mu ne loolu liñ ciy dégg mooy lan man lam yakfur bil iman lam yahbut amalu képp koo xam ne weddi woo ngëm yàlla gi say jëf yu yàqu te waa ji bàyyi tàkkusaan est-ce que da koo bàyyi loolu benn mbir la dinañ ci ñëw léegi dégg-dégg bi yeneen saa salaam bi boroom xam-xam yi rahmatullah am ci eh, man taraka salaatul asr est-ce que mooy bàyyi noonu kese wala mooy bàyyi li nga xam comme niñ ko waxe boobu ba léegi wala mooy bàyyi boo xam ne waa ji moo ko tay bon tay di leer nag ci mutaammidan ci riwaay imam ahmad bi comme niñ la ko waxe waaw te ne ko nag al imam ahmad soloo na ko tamit ci beneen saxaaba muy Seydina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu mu indiwaale ci mutaammidan boobu léegi mooy eh, fii nii bu dee ne aaya bi dana képp ko weddi ngëm yàlla gii di l'islam ak yooyu kooku say jëf yi yàqu na waa léegi ku ko weddiwul nag kooku kon li ñu ciy dégg ci ginnaaw sous-entendu mooy kooku ay jëfam yàqu te bu boobaa mooy <laughs> moo na al imam ibn Abdul Bar bu boobaa nag parce que hadis bi waa ji bàyyi julli nekkul képp ku bàyyi julli tàkkusaan dafa weddi yàlla dafa kafara bil iman déet te bu boobaa kon li ñuy dégg ci moom mooy kon ay jëfam du yàqu te bu boobaa kon ñu gis aaya bek ak hadis bii du dañuy nekk loo xam mel ni dañoo opposé wu alors que du loolu kon nag bu boobaa mooy de toute façon ñoom seen gisin boobu du dëgg waaw te wérul mooy du ku nekk def ñaata yoon la yeneen saa salaam ñoo xam ne ay bakkaar yu mag lañ def ñëw jamono yeneen tubaab yi saa salaam ñu teg leen daan est ce saa salaam da leen a ma sa wax yéefér ngeen war a nangam déedéet waaw ak yoo xam daa ñëw ne njaaloo mu ne ko demal yàlla su suturaalal sa bopp yooyu ba di ñuy insister mu door loolu mu wax nañ ko teg daan yi kon loolu lépp te lool njaaloo bàkkaar mag la ak yeneen yoo xam ne ow xawaari ji moom vraiment mooy waxu ñoo xam ne dañuy xam-xam lu ne seen xal seen xam amuñu xam ay juhaal lañu wal iyaazu billah waaw waaw kon loolu am am solo léegi nag mu des waa xadiis bi ñeneen yeneen dégg nii ci borom am xam yam mu am ñenn ñoo xam ne dañu ne mooy waddi gi bàyyi bi man taraka salaata al asr mooy ko bàyyi weddi ne fa du farata waaye yow dara du man daal sa waay du ma julli ah, voilà darul farata moo tax man jàpp ma ne farata la quoi waaw mais loolu voilà kooku lay wax nii mais loolu xam nga dëgërul waaw waaw wala mu ne sax farata la waaye di ko doyadal di ko tuutal di ko istihza waaw di ko ñàkkal solo am ñu ne loolu la xadis bi wax mais loolu xam nga euh, dëgërul parce que est-ce que Seydina Burayda mi dégg hadis bi ñoom ñi nekk ci xare ngir yëkkati l'islam mu ne gaa yooyu gaaw leen ñu julli tàkkusaan kooku yaakaar nga ne daa jàpp ne est que foofu am na ci ñoom koo xam ne jàpp ne ne du farata mukk am na dañ ko doon doy daf yow mukku te pourtant bu dégg naa yonent bay moo tax déggin boobu dëgërul li koy leeral mooy li ñu la wax sànq moo gën a xam li mu soloo te Seydina Burayda déggin bi ci am du bi mukku sori na te loolu dëgëru wallahu taala a'lam moo am beneen am ñeneen ñu ne non c'est que yonent bi alayhi salaam day wax ci nga xam ne da koy bàyyi ndax tàyyeel waaw waaye nag waxul nag jëfam yëpp yàqu na waaye mooy da ko ci jajj jajj gu mag la waaw ndax xaraja maxraja zagri shadid waaw comme li mu ne laa yazni zani hiina yazni wa huwa mu'min ne way ngëm yàlla njaalookat bi du njaaloo jamono jamuy njaaloo ba fekk mu ànd ngëm yàlla ñu ne yu mel noonu la waaw te ne loolu la ci jublu waaye tekkiwul ne mooy léppam moo yàqu waaye loolu dëgërul parce que Seydina Burayda ne ñu indee xadiis bi déggawu ci woon lool mukk waaw mukk te ne c'est pour justement pour rek euh, euh, taral ci le fait que wane ne walla ko ko bàyyi ah déedéet <laughs> di tayel tayelu mu dakaasi lan non ñi dañu tayelo ñii nekk ci jaamu yàlla ji jihaad teewul utalu leen gànt googu ne bon yéen a ngi ci jaamu yàlla kon nag do déet waaw moo tax képp ko la ne conférence bi ñu nekk façon jaamu yàlla wala Serigne diw daa ne woon ak diw di waxtaane mbirum réew mi moo tax keroog julli julli wuñu ko nangam loolu yëpp waxu caaxaan la waaw premièrement nettali boobu dëgg amul voilà waaye même bu ñuy wàccoon ci seen dég degré ne waaw léegi nañ d'accord que ne loolu amoon na dañ naan kookul ak li mu def dudut noonu ak ku man di doon waaw ak ku ko man di jur ak ku man di def du loolu waaw du loolu fen te du royukaay ci ku loolu kenn du ko ci roy dañ koy bàyyeeg moom ak ku man di doon waaw ak ku man di doon laa wax mbirum réew mi daa ëpp doole julli dañ doon waxtaane mbiru réew mi moo tax walla ñu toog ay ay jamono ay ay waxtu yu di romb julliwu ci dara ba takkusaan yi yëpp ñu ray ko toog naan dañuy waxtaane mbirum réew mi loolu ba conférence bi lépp ci yem waaw da di da di mettre point teg leen seen baaraam ngeen dem julli ji après ngeen continuer fekk yéen a ngi mën a yéen a ngi ci waxtu wi bu dee waxtu yu gudd na man ngeen a pare après ngeen julli ko lépp lu ci waxtu wi loolu taxul ñuy wax mais ko yii mu war la faat nga xam ne boo ko deful boo continuer waxtu wi génn ma ne képp ko am la ci mbooloo mi jógal nga julli te boo jullee pare bu fa toogaat ak ña fa toog ñu seen kaala mën a toog bàyyi leen fa te fépp fu ñu wooteeti bu fa sa tànk dem waaw parce que ñii ñoo doyadale julli nii fama siwaha adia kama qaala al Faaruq képp ku doyadal julli la gën a suufe julli te julli moo gën a màgg ci jëfu l'islam bi wax nañ la ko bii passé na saa xam ne ne jëf leen te manu ngeen a teg jëf yëpp te ngeen xam ne li gën ci li ngeen di jëf mooy julli képp ku ko doyadal li gën a suufe ci jaamu yàlla yi moom nga gën a doyadal nga bàyyi ko fi amul barke booy séentu foofu bu la ci dara rey nag ay maamu ma doon diw mooy diw dale lool dale waaw doomu Abu Jahlin saxaaba la moo gën bépp wàllu yu bu ñuy tudd ci kaw suuf waaw te du saxaaba képp wàllu bu ñuy tudd Ikrima ibn Abi Jahl la gën ñoom ñëpp boo boole woon ci benn balance Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu anhu moo leen gën ñoom ñëpp waaw te doomu Abu la woon ki nga xam ne mooy bàyyi de l'ignorance waaw moo doon l'incarnation de réer ak loolu nga xam ne li nga réer moo ci frenkulaay doomam saxaaba la waaw kon nag euh, parce diw Seydina Nuux doomam fu mu jëm suñu borom wax nañu ko ci suuratu Huud wa naadaa Nuuhun ibnahu wa kaana fii ya yaa bunayya irkab ma'anaa waaw woona doom ji te moo ko jural boppam ñëwal nga yéeg ñun ànd ak ñun ci gaal mu naan fa aawi ilaa jabalin ya'simunii minal maa' laqu ci montagne bële yéeg fa boo xam ne dinoo musal ci ndox mi mu ne ko la asima al yawma min amrillah amul dara lu mucc ci ndoxum yàlla mi mbëndee mu andi ñu mujj fa kaana min al la borom bi wax ca jeexitalu laaya ba ba mu ko mujj labal boole ko ci ñi nga xam ne ñoo alku ñoo torox waaw wa imra'ata nuuhin wa imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kaanaa tahta abd kaanaa tahta abdayni min ibaadinaa saalihiin fa khaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa mina Allaahi shay'an wa qiila idkhulaa an-naara ma'a ad-daakhiliin bu dee soxna la parce que mooy eh, eh, soxnaay sëriñ diw wala wala yu diw ma ne ñu leen gën a foor fuuf Seydina Nuuh alayhi salaatu wa salaam min ulil azmi bokk ci yonent yi gën foor mbindeefu yàlla yépp juróom ñi ci gën baax moom ci la soxnaam jabaram ak soxnaay Seydina Luut beneen yonent waaw nëbu Seydina Ibrahim alayhi salaam ñoom ñaar ñépp borom bi wax nañu ne ñoom ñaar waaw <laughs> dañoo newoon ci suufu suñu ronu sama ñaari jaam yu baax muy yonent yi mu la tuddal léegi ñu trahir leen ci wàllu pas-pas waaw ànd ñoom ñoom ci yàlla ga ak doxal lii tax yàlla indi leen seen seen jëkkër yi di seen yonent yooyee ñu trahir leen waaye gis nga la fekk muy seen ñoom ñuy seen ñoom ñuy ay jëkkër seen jëkkër ñoom ñaar jariñu leen ca yàlla dara borom bi nee na ëllëg yawmal qiyaam ma ne leen dugg leen te léegi laa leen ko safara ànd ak ñu fay dugg bu dee yonent la ñuy wax yow nga naan ma ay wàllu yu diw ak sëriñ diw ak yow da ngaa feebar wala lan kon bu la kenn mooy loo yàlla laa wax loolu lépp bu mu nekk barrière nga doxal li lislaam wax li yonent bay saa saam nee woon te moom moomu di wax maamam ja ñu koy topp wala di ko utal di ko yëkkati caram newoon ndax maamam xamul woon caaxaan xanaa kay gaa yi ñëw gannaawam bëgg tëral seeni caaxaan di ko ko mbubbale wallaahi bu doon dund gaa yooyu duñ ñemee dugg këram mel noonu wallaahi duñ fa dugg wallaahi duñ fa dugg loolu baa la ko wax waaw billahi wallahi wa tallahi duñ fa dugg mais noonu di fa dugg la <laughs> hawla wala quwwata illa billah waaw <laughs> tilka ummatun qad xalat waaye dem nañ ku neex nga ci seen gannaaw wax lu sa waxi caaxaan bi la neex waaye alhamdulilah ñun bu dee ñun Sénégal yi ci am bind nañ baax waaw waaw léegi nag est nit ki li mu bindal boppam ngay jàpp wala li nga xam ne dañ ko koy nettalil ginnaaw te mu wuute li mu bind kan la jàpp ma ne ku ko man di nettali bàyyi koo ki nettaleen te nga jàpp moom li mu bindoon waaw parce que kat ñun ñi léegi boo leen di déglu ñu ñu nettali ci rajo yeeg tele yeeg suufu tant yi ci gàmmu yeeg màggal yeeg tant yi wóor na yàlla gi ñuy nettali sëriñ su mat ci laa wax de wallahi képp ko gëm loolu ci ñoom bu dee yow yeewu nga da ngay jàpp ne xam nga lu baax da ngay jàpp ne est ñi baaxoon nañ ko parce que ñii li ñuy nettali naan ñii ñii lañ meloon ci mooy yàlla yoo xam ne ñu ne sëriñ bee ko doon def ba pare di ñu ee eh di di di ko digal ay nit naan nañ ci nekk lu yàlla digle ñoom ñu ñëw ne bu ko def utal ci ay moratoire ay nit ñoo xam ne dañ seen taalibe la ñu tere leen li yàlla doon ñu ne ñooy sëriñ bi yow yow yow da nga naan baaxoon nañ waaw te bu boobaa xam ku la tooñ mooy ñooñu ngay déglu ñooñu ngay déglu ñoo la tooñ parce que li ñuy nettali daraa ci amul waaw yëngal fuul yi xolu nit ñi ñu yëkkati la seen poose jox leen képp la moo fi am waaw waaw bu ñuy wax ñu ngi sol ngan di yére yoo xam ne ngan di poose ci nekk poose yi biir ak fure waaw fu àddina yiy dàqee ñuy jël di dugal ci biir poose yi dañuy dugal moom des del waaw jamono xotoom dajale atum mattum àddina kese moo fi am wal iyaazu billah waaw qad baana jahran annama shuyuukhu haadha az-zamaani julluhum fuxuuxu la wa Bamba wax waaw radiyallahu anhu tax na dëgg nañ kene li ëpp waaw te suñu jamono ji làmbaay daa gën a tee ayet gis nga sëriñ yi ñuy wax fii ci jamono ji fii nii suñu jamono ji li ci ëpp ay këpputale lañ gis nga ni waa ji këpputale di yootal picc ci benn euh, leket goo xam ne da cee def euh, euh, teg ci benn bant ak benn buum buum ci tekk laqatu fële ca buy sooba ca gannaaw sa xew la des ci pet ba picc mi dugg rek mu xëcc mu këpp mbir mi daal ci kawam mu ñëw jàpp sëriñ su bari noonu la ñuy def taalibe yi dañuy tafu seen ngëm yàlla waaw ngir am seen ak seen poos ak la ñu yor dënd leen te ñu ngi dund ñu rey leen waaw rey nañ leen waaw xalaatatuñu ngir sax lu baax ngir seeni waajur fàtte nañ seeni waajur jàpp ko naan ngërëmu sëriñ bi yaa mën a wax lu amul wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana borom bi ne moo digle ngeen jaamu kudut yàlla moom dong moo am sañ-sañ bi leen digal ngeen di def ngeen di leen tere ngeen di ba képp koo xam ne say ndigal dafa soro ndigalu yàlla dañ lay bayaw say tere daa tere su tere yàlla yi nga sori dañ lay ginnaaw loolu wabil waalidayni te maa ngi leen di dénk di leen digal ci seen ñaari waajur sa baay ak sa ndey estaana nga rafetal jëme ci ñoom nga ñëw baleen ci turu naan sëriñ diw laa toog yaa mën a wax lu amul sëriñ baa la ko wax waaw bu dee sëriñu léegi moom buuruma mais sëriñ ba ngay wax bu dee ñañu xamoon ñooñu moom amul kenn ko la ci wax lool xoolal seenum dim na nga seet wal iyaazu billaah kon loolu dafa leer nañ waaw am ñeneen ñu ne nag faqad habita amalu liñ ci jublu mooy jëfu bésam boobu mooy bés boobu jëf yim defoon yàqu na waaw mais du jëfam yëpp ci àddina non yim jotoon a def bam majeure ba léegi bam bam bam bam bam bam ba léegi du loolu de am ñu wax loolu waaye loolu dëgërul waaw parce que Burayda radiyallahu ta'ala anhu faqad habita amalu loolu am la ay jëfam yàqu na am la amul dara lu ko xaas waaw dafa nekk lu joyu te amul loo xam ne daal ñëw daal di koy tënk amul Allahu akbar am ñu ne mooy du ci jariñoo waaw mooy la ko taxoon mu bàyyi julli ja nekk ca loolee lool bu doon def njariñ la ca waroon a mën a tukkee bu julli woon du ko ci am yàlla da koy xaj waaye loolu dëgërul waaw waaw Allahu akbar Allahu akbar te tamit jamono ja nga xam ne ñu doon ñu respecté woon julli ja dinañ jariñoo julli ja ñu defoon moom bu boobaa dañ koy xaj loolu ndax defu woon tus waaye loolu dëgërul allahu akbar allahu akbar ah allah léegi léegi ana moo gën a dëgër ci wax yi mooy li nga xam ne mooy wax bu njëkk bi te loolu la bu Burayda radiyallahu anhu daal di saxal te moom la ci dégg ci hadith bi moom lu ko solo te loolu mooy wax bi nga xam ne mooy bi gën a dëgër waaw mooy bi gën a dëgër waaw moo tax ki nga xam ne mooy as-Sindiyu waaw haasiya bi mu def ci Ibnu Maaja wax nañ la soloo na ko rahmatullah alayhi waaw mu ne gis nga e, habita amalu bi nag mooy day wane gravité màggaayu quand même bàkkaar bi waaw ñeen mu ne ñenn ñi nee nañu bon jubluwuñ ci ne mbir yi day yàqu wax nañ ko sànk léppam waaye majaas la waaw mooy dañ koo melale mu ne mukk mu ne loolu nag mooy ki nga xam ne daa jàpp ne li yàq jëf lenn kese la mooy euh, euh, euh, li nga xam ne mooy weddi yàlla ar-ridda waaye alors que du loolu waaw ñenn ñene yenn bàkkaar yi comme li ñu waxoon bésu boobu mooy yàqu waaye loolu ginu la dëgër waaw mooy lan mooy mbir mi lenn la parce que am na yeneen yoo xam ne day yàq jëf yoo xam ne euh, du du li parce que yeneen du du du du li nga xamante ne euh, mooy euh, lii yonent saa salaam wax alxuraan ne wa man yakfur bil iman faqad wa man pour bil iman képp koo xam ne weddi nga ngëm yàlla gi kooku de ay mbiram yàqu na waaw wa man yakfur bil iman faqad amalu du ngëm weddi ngëm yàlla kese moo ko yàq xanaa borom bi waxul la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi waaw te suuratul xujuraat yi waaw yéen ñi gëm yàlla bu leen yëkkati seen kàddu waaw ba muy féete kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lam ngeen jëli si wala tajaru law bil ka jahri ba'dikum li ba'd ahbata ko wa antum la tash'urun borom bi ne rien que yonent bari saa saa ñuy wax waxam ba léegi nag muy dund mu ñàkk dund ci nekk comme ko borom xam-xam yi leeral loolu taxu ñoo jóg waaw moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu nee xalifa nekk ci jàkkaa yonent bari saa saa gis ñaari nit ñu nekk nee di wax di yëkkati seen kàddu ci côté xabru yonent saa salaam waaw mu jëlu xeer sànni ko benn tabi'i bu nekk ci wet gi ndax jàkk ji suuf la woon ci wetam waa ji gis xeer wi xool gis muy naa mu jóge fi mu jóge xool muy Seydina Omar mu jox ko si ne ko kaay mun ne ko demal nga wool ma ñaar ñëw gaa yi ñëw mu ne ko yéen fu ngeen jóge ñu ne ko Taayif mu ne gis nga bu ngeen dëkkoon ci dëkk bi dinaa leen bàcc sama yar bi dinaa leen di bàcc yéen di yëkkati seen kaddu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ci xabru bi ko waaw nga nekk fu ñuy waxe hadith yonent bi sallallahu ngay polémique ka waxtaan ak wuy ay téléphone te suuf yéen a yem boo bëggee wax nga génn fañ koy waxe ba foofu nga waxtaan sax waxtaan gi ñëwaat wala bu dee yéen ñaari copain ngeen ngeen jóge fi conférence bi ñuy waxe hadith sur sa sa ba ngeen dem ba fële ngeen waxtaan lu leen neex la porte est grandement ouverte après ngeen ñëw waaye du ngeen nekk fu ñuy wax yeneen saa sallam say kaddu ngay wax ba say kaddu di féete kaw waxam li ngay risque mooy say jëf simpeeku te du ngeen ko yëg nga ñëw nag kakamono yàlla di yaakaar yàlla fay la du la fay ndax defoo fi dara defoon nga loo xam ne dafa mabbu say jëf te loolu dafa bari de waaw te lii déggin bi ku mel ne Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moom la ne lii mooy di dëgg moo tax e, ci Jawahirul Maani mu bu Cheikh Seydi Ali Harazim Barrada radiyallahu taala anhu di taalibeem bi nga xam ne moo bind moo dajale waxam yi ak njàngaleen mi ci nekk waaw te bi mu ko bindee ba pare da jox mu liir lépp waaw sëriñ bi liir lépp te taalibe bi moo njëkk génn àddina sëriñ bi mooy Cheikh Ali Harazim Barrada boo jógee génn àddina Seydina Ahmad Tidjani radiyallahu anhuma bi muy wax ci yàq jëf waaw ci ñëw nag al-faslu saalisu fi isharatihi al-ulwiyya wa hall mushkilatiha bi mushkilatiha bi ibaratin wahbiyya ci ñetteelu pàcc bi ci jawahirul maani waaw mu ne mu ne wa min kalaamihi radiyallahu anhu bokk na ci ay waxam moom yàlla na borom bi gërëm ko te kontaan ci moom as-Seydi Ahmad at-Tijaani radiyallahu anhu mu ne muxu muxu muxu muxu mu muhbitaatul a'maal minha waaw muhbitaatul a'maal liy yàq ay jëf bokk na ci ar-ridda mooy tubbi li borom bi waxoon wa man yakfur bi iman gis nañ ko sànq nasalullah salamata wal afiya ñu ni ngaan yàlla mucc ak afiya mu ne waaye bokk na ci qazful muhsin al mooy ñëw eh, di jam ñi nga xam ne jigéen ñu sangewuñu nga ñëw di leen tuumaali njaaloo loolu boo demee ci suuratu nuur bi ñu la wax borom bi leeral la ko mu ne wa taxiiru ñetteel bi al asri ila al ghurub nga yéex a julli tàkkusaan ba jant bi sox gis nga mu boole ko ci ni léegi ñeenteel bi wal istirsaalu fi aklil xaram di di di wéy rek di continuer ci lekk lu xaram mel ni yow dañ la koo daganal sa yoon newu si sa nit mi ngay def xaram gi ngay liggéey ngay yooy rek di way sa yoon newu ci ak adamu inta'il ujrati li saahibiha waajoo xam ne liggéey loo ko ba weer wi dee nga tappas ko moom bon bi mbindaan mi daq ko waroon ko fay quinze mille jox ko cinq mille naan ko sa puut mi dara setu ci sa nàngam wal iyaazu billah waaye jëlub surga ayul emploi liggéey loo ko yo fayoo ko la nga ko waroon a fay yii yëpp day màbb ay jëf wal iyaazu billah ak yeneen ak yeneen waaw waaw waaw te waxoon na alxasadu yoneen waxoon na la que ne alxasadu day lekk jëf yi comme ni nga xam ne moom la matt la safara di lekke matt mu tooy kon lii mooy li gën a dëgër kon nag hadis bi yéeme na doy na waar waaw bu ñu ko xamee nañu xam suñu doomu jamono kon nañ def attention bu baax te def attention bu baax ci li nga xamante ni mooy gravité wu bu nekk ci sàggane affaire yu mel nii waaw ci affaire yu mel nii muy julli yi nga xamante ne rawatina salaatul asr kon nag yal nañu borom bi boole may ñu ñu koy taxawee comme ni mu wax ne hafizu ala salawat was salatil wa qumu lillahi qanitin yal nañu borom bi digal loolu la jox yal nañu def moo nekk loo xam dañ koy appliquer moom ni mu ko bëggee ak ni mu ko gërëmee pas ñun ni ñu ko bëggee ak ni ñu ko gërëmee di fooge ne ñun suñu xawlaat amuñu xawla amuñu quwwa ci def li yàlla bëgg lu dul ki nga xamante ne du ko jaare ci moom kon nag borom bi yal nañu ci jàppale bañ mën a taxaw li nga xam ne moom la ñu digal moom ni mu ko gërëme ni mu ko soppe ni mu ko digale ak ni nga xam ne noonu la ko doon xaare ci ñun jaam bi kon loolu loolu loolu loolu loolu loolu lu am am solo la kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna waaw ci la ñu jeexale hadis bi waaye ci la ñu jeexale buntu bi insha allahu taala bi ni ñëw jël chapitre euh, cent quatre-vingt-neuf